Muhyiddin Abu Zakariya Yahya ibnu Sharafin an-Nawawiyu ad-Dimashqiyu ash-Shafi'iyu radiyallahu anhu fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fi al-ahaadiisi as-sahiihati an-nabawiyya kon inshaa Allahu ta'aala ci sunu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna jeexaloon nañ xadiis yi nga xam ne moom la al imaam an-Nawawiyu rahimahullahu taala daal di indi ci li nga xamante ne mooy buntu bii nii muy moom la dajale ci arbaine yi muy quarante-deux xadiis di ñeent fukki xadiis ak ñaar xadiis bi ñu gisoon nag mooy bu mujj bi muy xadiis Seydina Anas eh, radiyallahu taala anhu ginnaaw bi mu ko indee ne rawahu at-Tirmidhi mu ne rawaahu solo na ko at-Tirmidhi daal imaam at-Tirmidhi rahimahullah wa qaala mu ne xadiisun lii xadiis la xasanun bu baax saxiixun bu wér daa am lu mu ci teg loolu la tëje arba'iin yi moom al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne fa haaza aaxiru maa qasadtuhu fi bayaani al-axaadiis allatii jama'at qawaa'ida al-islaam وتضمنت ما لا يحصى من أنواع العلوم في الأصول والفروع والآداب وسائر وجوه الأحكام noonu la ko tëjee mu ne fa haadaa bi mu ëndee xadis boobu mu ne fa haadaa ci nii fa haadaa xadis bii nga xam ne moom laa mujjee tudd muy xadis Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu aaxiru mooy lu mujj maa qasadtuhu li nga xam ne moom laa jublu woon ci dajale ay xadis fii moo tax mu ne min bayaani ci leeral al ahadis ay mbooloy xadis allati yi nga xam ne jamaat dañoo boole dajale qawaid al islaami règle l'islam yépp waaw cisluwaayu l'islam yépp wa tadammanat mu làmboo maa la yuhsa xam ne mënuñu ko konte ba di ko takk min anwa'il ulum ci xeeti xam-xam yi fil usul ci li jëm ci usulu diin waa mooy yi nga xam ne usulu diin nga xam ne mooy keno yi nga xam ne yooyu boroom xam-xam yi mooy seen fondement yi nga xam ne ci lañu teg àtte yi ñuy kii yëpp ci foofu lañ ko jële walla nga xam ne mooy yi nga xamante ne nii comme yi nga xam ne règle yi nga xam ne ñoom dañ koy teg yooyu yëpp nga xam ne ci ay hadis lu jóge waaye li nga xam ne ci usulu diin yi jëm waaye ci wàllu aqida nga xamante ne mooy mooy mooy mooy mooy mooy base mooy fondement wu li nga xam ne mooy l'islam bi wal furu' waaye li jëm ci pàcc yi ci branche yi jëm ci ay julleek yooyu ak yu mel noonu le ak yi nga xamante ne nii yëpp ay pàcc la yoo xam ne ñoom ñoo jóge ci dàtt bi nga xamante ne mooy euh, usul wal adab ak li nga xamante ne nii ay teggin la gis nañ furu' yi li jëm ci julli woor ak yooyu ah, gis nañ teggin yi yeneen ma lay saab jàngale ci hadith yi ñu fi gis wasaa'ir la ahkam ak mbooleem li des rek ci xeetu euh, Euh, wàllu yi att yi nga xam ne ñoo am ci lislaam bi ci diine ji léegi lii nii la jeexale léegi nag insha allahu taala comme tey niñ la ko waxe woon te moom al imam rahimahullahu taala waxoon ko ca introduction ba ne woon bu paree ci lii di day day dina yokk def benn buntu boo xamante ne nii moom al imam an-Nawawi rahimahullahu taala dina ko def nekk loo xamante ne nii ngir leeral hmm? comme nam ko waxee ne woon Euh, mu ne euh, mu ne damaa def ah li nga xamante ne nii mooy summa utbi'uha bi babin fi dabt xafiyi bi bimu ne dinaa indi xadiis yi de bu ma ci paree insha allahu taala dinaa ko tofale teg ci wetam ci mu topp ci moom bunt boo xam ne fii dabt ngir mën a takk xafiyi alfaadiha yi nga xam ne ñoo sew ci ay kàddoom kon nag mu ngi noonu le loolu nag ci la ñuy dugg nii muy li nga xamante ne nii moom la ci al imam an-Nawawi rahimahullahu taala daal di teg ci buntu boobu la nga xamante ne am na solo comme ni ñu la ko waxe woon nuy <clears throat> al isharatu ila dabtil alfaadi al mushkilaat voilà al isharatu junju ay junju ila dabti ci nan la ñuy takke al alfaaz kaddu yi nga xam ne al mushkilaat mën nañoo Euh, man nañoo indil benn euh, problème ka nga xam ne moo jàng xadiis yi man naa indi benn lënt-lënt ay lënt-lënt léegi loolu le mu wan na nan lañ koy takke léegi nag mu commencé mu ne al imaam an-Nawawi qaala al imaam an-Nawawi rahimahullah wa haa ana adkuru baaban muxtasaran jiddan fi dabti xafiyi alfaadiha murattabatan li allaa yuglata fi shay'in minha وليستغني بها حافظها من مراجعة غيره في ضبطها ثم أشرع في شرحها إن شاء الله تعالى في كتاب مستقل وأرجو من فضل الله تعالى أن يوفقني فيه لبيان مهمات من اللطائف وجمل من الفوائد والمعارف لا يستغني مسلم عن معرفة مثلها wa yadharu li mutaali'ihaa jazaalatu haadihi al-ahaadiisi wa 'izamu fadlihaa wa maa ishtamalat 'alayhi min an-nafaa'isi allatii dhakartuhaa wal-muhimmaati allatii wasaftuhaa wa ya'lamu bihaa al-hikmata fi ikhtiyaari haadihi al-ahaadiisi al-arba'iin wa annahaa haqiiqatun bidhaalika 'inda an-naadhiriin wa innama afradtuha an hadha aljuz'i liyashula hifdhu aljuz'i binfiraadihi thumma man araada damma alsharhi ilayhi falyaf'al walillahi alayhi alminnatu bidhalik id yaqifu ala nafaa'isi allataa'ifi almustanbatati min kalaami man qaala allahu jalla dhikruhu fi haqqihi wa ma yantiqu anil hawaa in huwa illaa wahyun yuuhaa walillahi alhamdu walminnatu awwalan wa aaxiran baatinan wa zaahiran alaa ni'amihi kon al-imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'aala léegi mu ne kon e, e, al-ishaaraatu buntu bi noonu la ko tudde al-ishaaraatu ay junju ila dabti ji takk al yi kaddu yi nga xam ne al mushkilaat yi mën nañoo indi li nga xam ne mooy ay lënt lënt ci ki nga xam ne mooy jàng xadiis yi ma fi indi nii moo ne qaala wax na al imaamu imaam bi an-Nawawi yu te daal di kojoo dëkk ba nga xam ne mooy nawaa nga xam ne moom lañ ko doon dàkkantale moom lañ ko doon askanale muy an-Nawawi rahimahullahu taala yal na borom bi tabaraka wa taala yërëm ko mu wa ha ana mu ne man maa ngi nii nag man al imam léegi nag azkuru du tudd baaban bunt boo xamante ne nii muxtasaran mooy dama koo tënku lool jiddan lool muxtasaran jiddaa dama koo tënku lool fii dabti ngir nan la ñuy takke xafi alfaadiha li nga xam ne moo sew ci kaddu yi nga xam ne ñoo ñëw ci hadis yii ma fi indi murattabatan dama leen a def nag ñu daal di nekk loo xam ne par étable mooy ordre bi la topp voilà li allah mooy dafa jël hadis bu njëkk bi bu dee am na kàddu yu mu fa war a leeral mu leeral ko foofale wax nan lañ koy takke nan lañ koy maase yooyu léegi jàll noonu lay def ba ni nga xam ne ba 42 hadis yi léegi nag hadis bu mu gis ne jaru ko loolu du ko jar kon mu ne murattabatan mu nekk loo xam ne dañ koy toftale li allah yughlata fi shay'in minha ngir kenn kuy jàng téere bi kenn bañ cee juum ci dara ci kàddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wal yastaghniya waaye damaa indi buntu bi def ko boole ko jee bi ma jeexalee arbaina yi xadiis yi ma teg ci lii ci suuf buntu bi ngir mu doyloo bi haa ci lii may indi fii di ko fi def ci buntu bi ah xaafizuha mu doyloo bi haa ci lii xaafizuha ki nga xam ne mooy wattu xadiis yi mokkal leen an muraajaati ghayrihi fi dabtiha nga xam ne moom bu xoolee téere bii rek ak li ma ci teg bi moom day doyloo dem di euh, yëri leneen yeneeni téere ngir xool nan lay takke nan lay maase li nga xamante ne mooy baatu xadiis yenn ci baatu xadiis yi tumma mu ne ginnaaw loolu ashran la fi sharhiha dinaa tàmbale ci shara yenn ci nga xamante ne ni mooy ci baat yoo yële insha allahu taala dem soob na borom wa taala fii kitaabin ci ab téere mustaqillin boo xam ne dama ko ber moom dong loolu mooy lan mooy euh, shara hadith yëpp voilà mooy bind arba'in yi ba pare daal di leen shara loolu lu mu yéene woon ne dina ko def ci téere boo xamante ne nii boo xam ne moom téere boppam lay doon waaye ci téere bii dina wax nan la ñuy takke baat yi yenn baat yi mu gis ne jar naa shara mu shara ko mu ne wa arju min fadlillahi maa ngi yaakaar ci li nga xam ne ngëneelug yàlla gi taala li nga xam ne kawe na an yuwaffiqani mu daal di may dëppaale jàppale ma dëppaale ma fii ci liggéey bii ma bëgg a def li bayaani ngir ma leeral muhimmatin ay it ay ay yu am solo min lataifi min al lataif ci sew sew yi nga xam ne ñoo nekk ci hadis yonent bi alayhi salatu wassalam waaye ci sharabo bale surtout bi mu la wax ne dina ko def moom kese moom la yéene woon def wa jumalin min al fawaid waaye ci am boolo ci ay mbooloo min al fawaid ci ay njariñ wal maarif ay xam-xam ay nand ay ay ay xam yoo xam ne yu kawe la yoo xam ne ci hadis yii lañ ne la yastaghni muslimun an ma'rifati mithliha la yastaghni manul muslimun ab jullit manu la ne moom doylu na wala an ma'rifati mithliha te ne moom xam xam-xam yu toll nii nekk ci hadis yonent waaye sa sam manu ci ne moom moom moom moom moom moom mën na koo bañ am quoi moom doylu na ci man mu ne jullit manu la doylu ne moom lii bëgg moom lii manu ko moom garaawul quoi wàññiwu ko dara si si dina ko wàññi dara bu ko xamul wa yazharu te dina leer lii ma fi wax li mutali'iha ki nga xam ne moo jàng hadith yi wala sharab yi nga xam ne moom laa ci bëgg a def man imam an-Nawawi après lii lépp jazalatu hadhihi la hadith dina gis li nga xam ne jazala mooy ak kawe ci kaddu yi nga xam ne mooy yu matale yi fasaaxa ak matay ak bariwaay yi nga xam ne hadhihi al ahadith mooy lamu lamboo ci ay maanaa ci ay maanaa yu kawe ak wax yu jotale hadhihi al ahadith yi al hadith yi fadliha ak gëneelu am ni la màggaayu gëneelam loolu ku jàng lii dina ko xam de wa ma shamalat alayhi ak li nga xamante ne moom la hadis yooyu la làmboo minan nafaa'is ci ay njariñ yoo xamante ne yu précieux yu gànjaru allati yi nga xam ne zakartuha tudd naa ko wal muhimmaati ak ay ak yu am solo allati yi nga xam ne wasaftuha moom laa melale wax ne yooyu am na fi léegi wa ya'lamu ta dina xam biha ci li nga xam ne mooy jaare ko ci loole al hikmata li nga xam ne mooy tax li tax mooy sama sara boobu ku ko yër voilà léegi nag sara boobu al imaam an-Nawawi eh, yaakaaruma ne jot na koo def en tout cas awma ci kii ke ne moom daal dina koy def voilà ndax gisuma eh, sara boo xam ne bu boo xam ne ci arbaina yoo xam ne moom moo ko defal boppam ndax moom dafa génn dafa teel a génn àddina après ndax bi muy génn àddina quarante cinq ans la am voilà voilà allahu akbar allahu akbar moo a képp ko foog ne képp koy wax ci diine wala ngay xam am xam-xamu diine foog nga bàyyi ba nekk paax xam nga kii bu doon bu yoroon xalaat yi bu doon xalaat yi ne suñ suñu façon xalaat yi nii nga xam ne buñ déggee sax nit di wax ci diine bu buñ ko gisul ma suñu koo gis mais dégg ko rek dañuy foog ne non waa ji paa la war a doon kii mënula nekk jeune comme man non non non kii warula am sax manuma imaginer mu moom man ma war koo mag voilà man bu dee trentaine la am man pour man waa ji waruma koo te pourtant man voilà mais comme que de suñu imagination suñu inconscience mooy xam-xamu diine bala ko nit a yëpp di ci di ci yëngatu ba ba di ko xam sax il faut nga nekk paa boo xamante ne yi paangee voilà alors que du loolu ñoom imaamu Maalik ñi ay di setaan lañuy nekk lañ doon nekk nekk ñi nga xam ne imaam yu mag sëkk gis nga imaam An-Nawawi moo tax téereem boobu noonu mu ne woon dina ko saraa man moom gisuma ko waaw léegi nag man moom naa nag ndax dafa dafa dafa gaaw dafa bon dafa dem seen kii boobu après bi mu euh, bi mu ne ndax fii la euh, Sham la ne woon bilaadu Sham foofu ci dima Dimash après mu dem bi mu demee ca dëkkam ba voilà feebar nekk ci ay waajuram foofu la gaañoo ci ñoom sax voilà mu ngi noonu rahmatullahi alayhi mu ne nag wa mu ne bu boobaa nit ki dina gis lan moo tax. Hmm? wa ya'lamu te dina xam biha bu jàngee sama saraaboo bële dina ca xame alxikma lan mooy sagesse bi tax lan mooy tax tax bi tax lan mooy xëriñteef bi tax fi ixtiyaari ci li nga xam ne moo nekk ci tànn hadhihi la ahadith al arba'in ma tànn ñaari ci li tànn gi li tax ma tànn hadhihi al ahadith ci tànn gi nga xam ne moo nekk ci hadith yi nga xam ne al arba'in quarante lañ wax nañ la quarante parce que arab yi dañuy waxe noon mooy quarante deux la mais ñoom dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy def dañuy arondir comme bu dee quarante trois quarante deux ñu naan quarante wala comme lu mel noon wala kon quarante hadith yi wa annaha dëgg-dëgg bu boobaa dina ko xam de muhlikatun ha aka yellu aka yelloo sax oh bi daalika ci lool lélé ma tànn leen fii inda an-nazirin ci ñi nga xamante ne ni ñooy xool di yërnu li nga xam ne mooy sama shara boobale mu ne wa innama afradtuha mu ne kanta lii nag sama buntu bii ma fi def nga xam ne moom laa def ngir nan lañuy takke yenn kàddu yi ak ba pare shara ci yenn baat mu ne wa innama afradtuha mu ne dama koo beral fii ber ko defuma xadis ba xadis bu ma wax ci suufam ma waxoon manoon na ko def bu waxee benn xadis premier xadis bi bu wax ci suuf saraalam te bëgg a wax ne nii nii lañ koy takke nii lañ koy takke manoon na ko def waaye defu ko nee na dama koo ber mu ne wa innama dëgg-dëgg li am ba des mooy afradtuha dama koo ber an hadha al juz'i ah mu mu wëllif mooy mu takkale ko ak li nga xamante ne nii mooy dog bi nga xam ne moom laa def def ci xadis yi kese lu tax mu ne li yashula hifdhu al juz' ngir le juz'u boobee neex ak mokkal voilà mooy arba'in ni neex a mokkal binfiraadi yi ci seenu deru ñoom kese voilà nga xamante ne nii loolu la nga xam ne ñoom kese du am ñu naan xaaral Nawawi rahimahullah imam bi sharaani nii nee na baat bi nii lañ koy waxee après maanaa bi lool loolu nee na dama ko dama dama boolew ma ko foofu boolew ma leen ndax damaa bëgg mooy dal juz'in mooy mooy mooy dog boobu la ngeen jàng ba pare nii Euh, alxames yi ngeen jàng un ba quarante deux benn ba ñeent fukk ak ñaar ma bëgg mu gën a yomb ki nga xamante ne nii moo koy mokkal bin firaadi yi moom dong summa ginnaaw gi nag ngan araada képp koo xam ne bëgg na te nam na damma sharhi ilayhi mu daal di ciy tofale daal di ciy annexé daal di ciy euh, dajal boole ko ak sharhi ilayhi shara bi nga xam ne moom laa ciy def fal yafal na ko def voilà moom nag amaana shara boobu sax muy wax mooy lii nii baat yi mu ci wax tuuti. voilà mais euh, al imam <laughs> ay sarawam voilà c'est vrai que bu dee sax imam muslim ay annotation la doon def mais boo gisee minhaj adawdik banaan minhaj euh, sharhul muhazzab boofu moom wuuxuuxu damay ragal ne nag euh, sànq ba dama foog ne lu mel noonu la doon wax waa de shara shara boo xam ne bu kii lay doon ci ci arba'in yi waaye soo ko fii nii yim fi indi nii fii nii saraana fi mais quelque baat rek day wax baat yi saraa tuuti daal di dem voilà yenn sax danaan loolu leeraloon nañ ko fene mu ne kon nag mu ne su majinaaw gi man araada ku bëgg damma daal di boole asharhi mooy saraa bi ma ci ci ci ci ci juz'u boobale nga xam ne hadith fi kese ci ne fal yafal na ko def walillahi te borom bi tabaraka wa taala alayhi al minna moom dong moo ñeel xéewal yëpp ci moom la jóge moom dong la ñeel ñu koy delloo bi daalika ci jëf jii nag moom wala is ndax bu boobaa yaqifu ala nafa isi ak kii liir téere bi dina taxaw te dina gis ala nafa isi la allataif dina gis eh, gànjaru yu gànjaru yu sew sew yi nga xam ne almustanbata yi nga xam ne moom lañu ñu tànke daal di koy xëcc daal koy jële hmm, min kalaami ci waxu man ka nga xam ne qaala allahu borom bi tabaraka wa taala jalla màgg zikruhu ak ak ak ak tuddam wax na fii xaq yi ci xaqam moom yonent bi alayhi salatu wasalaam borom bi wax na ci ak am wa ma yantiqu anil hawa moom da du wax mukk ci li nga xamante ne moom lañ xame yene ku rut moom rek mooy yi nga xam ne moom la ñu xame bànneex loolu moom moom sori na di waxe noonu du mukk yonent bi alayhi salatu wasalaam di waxe li nga xam ne moom la ñuy wax xame bànneex ñun in huwa illaa wahyun yuha in huwa moom de nekkul ay waxam nekkul ak léppam illaa lu dul wahyun ab wahyu la loo xam ne maa ko dee révélation la yuha boo xam ne dañ ko koo déey maa ko déey walillahi mu ne guleel na borom bi tabaraka wa taala dong nag alhamdu mbooleen tanti wal minna ak li nga xamante ne mooy mbooleen xéewal yi ci lu jiitu wa aaxiran ak ci lu mujj baatinan ci lu nëbbu wa zaahiran ak ci lu feeñ ala ni'ami ci xéewalam yi léegi nag alhamdulilah lii la ubbee mooy introduction la moom mbëstal mii la def ci buntu bi nga xamante ne moom lay euh, euh, wax fii mu ne baabul ishaaraati léegi nag mu dugg ci baabul ishaaraati ila dabtil alfaaz wal mushkilaat buntub bi junju nag li nga xam ne mooy nan lañuy takkee kaddu yi ak yi nga xamante ne ñooy yi nga xam ne man nañoo indi lënt lënt ci koy liir xa buntu bi mu ne haadal baab mu ne buntu bi wa in tarjamtu waaw léegi ñu liir koo pare wala wala nañ koy ndax par hadis lay jël voilà haadal baab wa in tarjamtuhu bil mushkilaat faqad unabbihu fiihi ala alfaadin min alwaadihaat voilà mu ne haadal baab buntu bi wa in tarjamtu même bu dee ne utal naa ko titre daal di koy tudde ñii bil muskilaat ke ne mooy damay takk leeral nan la ñuy takke yenn kàddu yi nga xamante ne da mën na indi lënt lënt dañoo lënt léegi mu ne faqat waaye nag unabbihu di rek léegi dinaa dinaa fi leeral fii mettre ci euh, attirer ci sa attention daal di lay yee fii yow mii liiru ala alphazine ci ay kàddu yoo xam ne kat minal waadihat ci yu leer yi la bokk malgré ne ci yu leer yi yooyu tamit am na de mën bu dee dama ko tudd yi lii lënt laay leeral waaye dina am yoo xam ne sax yu leer yi ma leeralaat ko voilà mu ne nag léegi nag mu commencé mu ne fil xutba ñoom loolu la ñu woo xutba ñoom muqaddima lañ naan xutba voilà mooy mooy booy door a tàmbal li mu wax xam nga gisoon nañ ko léegi nag foofale partie boobale mu fay leeral waxu yonente bi alayhi salaam la wax mu ne naddara Allahu imra'an mooy xadiis yonente bi alayhi salaam ba nga xam ne nee na loolu moo tax ma bind arba'in yaa nee du xadiis ba nga xam ne wérul waaw même bu dee yoon yi bari na xoppaas yëpp d'accord nañ ne wérul loolu taxul li tax mooy xadiis yii bokk nañ naddara Allahu imra'an sami'a maqaalati comme gisoon nañ ko mu ne nag nadbara nadbara allahum ra'an mooy fil xutba ci xutba téere bi boo ma koy tàmbali xadiis yi gisoon ngeen fa baat bu ma waxoon ne boo xam ne xadiis yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu ne woon nadara allahum ra'an nadaral na yal na nadara leeral na allahu baram bi tabaaraka wa ta'aala imra'an as xar xar nit leeral na léppam mu ne loolu mu ne nag gis nga kàddu boobu da ko def entre parenthèses ruya daal di nañ koy solo bi tashdiid bi tashdiid ad-daabi al-mu'jama solo nañ ko ci tashdiid yi mooy def shadda ci daat bi mooy na da da boobu nga xam ne al-mu'jama mooy bi nga xam ne dafa am tomb walla dabu am tomb mooy dafa am tomb ah boobu noonu mooy boobu noonu solo nañ ko ci mu am shadda na dora waaye soloo nañ ko wa taxfiifiha ak li nga xam ne mooy woyofal ko mooy nadara nadara am na riwaaya nadara am na riwaaya boo xam ne nadara voilà loolu la lay mu ne wa tashdiidu aksar kanta nag ne nadara bi nga xam ne day am shadda loolu moo gën a bari mu ne wa maanaahu kon wax na la lañ koy takke wa maanaahu léegi nag ñi nga xam ne mooy maanaahu nadara mooy hassanahu wa jammala